seydina Ju'ayl ibn Suraaqa kon bésub Xunayn bii après xare Xunayn yonent bi aleyhi salaatu salaam di séddale màng mi butin de guerre bi jox ñoom Abu Sufyaan yi nga xam ne bi ñu tuubee yàgguñ les grands chefs des tribus arabes comme Banu Fazaara Uyayna ak al Aqra ak ñeneen ak ñeneen saxaaba bi jaaxle benn waay ci saxaaba yi ne yaa rasuulallah ay ndaw yow yàlla li sallallahu alayhi wasallam yow atayta Uyayna dangay jox Uyayna ibn Hisn ak al Aqra ibn Haabis miyatam miya ku nekk nga jox ko cent cent ba pare bàyyi wa tarakta Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri nga bàyyi Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam tontu ne fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ama wallah maa ngi wat ci yàlla amaa yëgoo maa ngi wat ci yàlla ne wal amaa walladi nafsu muhammadin bi yadi allah maa ngi wat ci ki nga xamante ne nii bakkanu man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ngi ci loxoom mooy ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom mooy kan mooy borom bi subhaanahu wa taala maa ngi wat ci moom man seydinaa muhammad këne ah la ju'ayl ibn suraaqa xayrun min tilaa'i al-ardi kullihim min uyayna ibn hisn ma ne wat naa ci boroom bo sama borom moomu kën Ju'ayl ibn Suraaqa moo gën fuuf li nga xam ne suuf si moom la mën a feesal di ko wane ci ay gànjar lu mën a fees suuf si bay feeñ mel ni di feeñ hein boole boole lu ñépp ku mel ni kan moo gën fopp Ju'ayl moo gën fopp li suuf si mën a feesal ñu mel ni Uyayna ibn Hislak al-Aqra ibn Habis walakinni ta'allaftuhuma mu ne ko boo gisee joxuma Ju'ayl ibn Suraq ad-Damri li tax joxuma ko tey jox ñoo xam ne moo leen jël Allah yeneen tubaab yi saa saa ma ko wax de te dina ñëw ci taxriiju xadiisu imaam Ibn Isxaaq ndax mooy ko solo dinañ ci ñëw de. dinañ ci ñëw inshaa allahu taala inshaa allahu taala mu ne ku me Duayl moo gën ku suuf su fees ñu mel ni Aqra ak Uyayna waaye waaye walakinni ta'allaftuhuma waaye man sallallahu alayhi wa sallam dama leen a jox ngir seen xel gina dal ci lislaam ñu gina mën a accepter diine ji am na nit ñoo xam ne ni ñu ko waxe woon diine ju ñàkk xamuñu ko waaw buy ñàkk di am ñuy ba diine ji moo tax alquran loolu la suñu boroom xam ba moo tax ci biir ñi nga xam ne ñoom lañuy jox azaka mu ne wal mu'allafati qulubu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum alquran dugal leen ci ñi nga xam dañ leen a war a jox azaka même loolu bu ñëwee nag ci wàllu euh, soit ci njàngat yi ci ghazwat Hunayn bi wala ñu bàyyi ba ci wàllu bu ñu amee occasion di wax ci wàllu masalaay zakat ñu dool a traité est-ce que mu'allafatu qulubuhum mooy ñu mel noonu ñoo xam ne dañ leen di jox alal ngir ñu gën a des ci diine ji wala ñoo xam ne dañ leen di jox daanaka léegi ñu dugg ci l'islam mais ñii il faut nga jox leen ba ñu xam ne l'islam nii la mel comme ñoom Seydina Safwan ibn Umayya comme li mu ko waxee ne Yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Hunayn damaa jox après xare bi damay jox ci alal bi ma jox di ma jox bi ma jox te muy moom laa gënoon a bañ de mais daf may jox di ma jox di ma jox ba ma gën koo sopp ci lépp mu dugg ci l'islam bu boobaa dinañ gis est-ce que ñooñu par exemple léegi lii est bu réewu jullit yi dañuy tenir en compte euh, mooy aspect gaa yooyu noonu ñi nga xam ne moom lañ naan mu allafatu xulubuum est-ce que ñooñu lool day dox ba léegi c'est ça c'est ça loolu ab laaj la boo xam ne peut sax ci wàllu zakat la gën a la gën a waaye mu ne ñii dama leen di jox ngir da dalal seen xel gin leen téye ci lislaam gi walakinni ta'allaftuhuma wa wakkaltu Ju'ayl ibn Suraaqa ila islaami kanta Ju'ayl ibn Suraaqa moom ah ma bàyyi ko li nga xamante ni mooy ngëm yàlla gi mu gëm te xam naa ne dëggu na ci moom Allah Allah léegi xadiis bi riwaay imaam ibn isxaaq bi da ngay gis ne <coughs> mursal dane wa xaddatani muhammad ibn ibrahim ibn alxaaris at-taymi raxmatullaahi alayhi mu nekk mursal boo xam ne saxiixun aw xasan waaye mooy dafa des waaye càllale bi xadiis bi imaam abu nu'aym al asbahaani indi na ko ci xilyatul awliyaa ah mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq mu ne foofu xaddatani muhammad ibn ibrahim at-taymi comme càllale bi imaam ibn Sa'd yi soloo na ko ci at-Tabaqaat imaam al bi mu ko tuddee ci al-Isaaba dane dane ah, hada mursalun hasan dane lii de càllale bii de mursalun hasan mooy mursal boo xam ne bu ñu yónnee la mooy loo xam ne saxaaba bi tudduñu ko waaye waxoon nañ la am na beneen affaire mooy saxaaba day def mursal tamit moo moo tax boo mursalu mursal boo liñ naan mursal mooy loo xam ne saxaaba bi dafa lool lool mooy en général mais mooy d'une part boo ko xoolee d'une part côté mais saxaab yi mën na def mursal comme niñ ko gise woon waxoon nañ ko fan yi mooy saxaaba boo xam ne moom li mu nettali fekkewu ko mooy dañ ko ko nettali voilà te li ci yéeme mooy am na kaa yoo xam ne yu xaw a raar la ab saxaaba jële ci taabiin yi koo xam ne moom fekkewul jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ku fekke jamono yonent bi alayhi salaatu salaam di jële ci kooku di nettali naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na <laughs> voilà <laughs> <laughs> waaw waaye dañuy considérer mursalu saxaabi marasilu saxaaba saxiix voilà léegi euh, imaam alxaafiz mu ne hada mursalun xasan càllale imaam ibn Isaaq bii de mursal la boo xam ne bu baax la mu ne lakin lahu shaahidun mawsuul waaye am na beneen xadiis boo xam ne day ñëw comme di ko seede waaw boo xam ne bu jokkaloo la mu ne rawaa ar ar rawyaa bi ar rawyaa bi fi mu ne na moom ci musnadam ah mu ne soloona ci musnadam lu mu solo mu ne wab wabnu moom kese mu ne déedéet wabnu Abdul Hakam fi futuuhi Misr ak ibn Abdul Hakam min tariiqi Bakr ibn Sawaada ci yoonu Bakr ibn Sawaada an Abi Saalim al ci yoonu abi Saalim al-Jayshaani an mu jaar ci eh, abu Seydina Abu Dhar mu jaar ci Seydina Abu Dhar Jundub ibnu Junaada ci li gën a siiw waaw mooy shaahid mooy bu dee ne xadiis bi dama am benn xadiis bu ñëw buñ ne hada al xadiis lahu shaahidun wala lahu shawaahid mooy day nekk xadiis boo xam ne ab saxaaba dafa mooy beneen xadiis la buy wax lu mel noonu boo xam ne ci beneen saxaabala la jaar bu dee nag ci ci ci ca ci ñi nekk ci càllale bi la kenn koo xam ne dafa nettalib xadiis ñu ne bu boobaa duñ ne ah, am na shaahid dañ naan lahu taabaahu fulaan voilà diw moo ko mooy ci ñi nga xam ne ay ci chaîne bi la ñuy nekk mais bu dee ab saxaaba la bu boobaa lañ naan shaahid waaw c'est comme si day ñëw di témoin beneen xadiis bi pour war ne dëgg la de waaw kon nag bi jaar ci seydna abu dhar radiyallahu taala anhu eh, mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala lahu mu ne yeneen mi aleyhi salaam da ko wax moom seydna abu dhar radiyallahu anhu ne ko kayfa ju'ayla kayfa tara ju'aylan nee na yeneen salaam daf ma laaj me ne abu dhar join Ju'ayl moom noo ko gisee mooy d'après yow Ju'ayl euh, ban avis nga am ci moom mu ne ko miskinan ka shaklihi minan naas ma ko non c'est comme bon bu doon tey dañ naan moom euh, mooy il comme ñëpp ah non kii la quoi mooy bon moom ñëpp a yem quoi <laughs> nit la koo xam ne voilà euh, kii la rek benn waay la rek comme comme comme mel ni moom ah mooy neewul na ci ashraf yi la bokk hii kooku ponkalu jaamu yàlla yépp kooku daraja yi déet non keet benn nit la rek yi dafa normal comme nit ku normal quoi comme ñu mel ni moom rek nee na yonent ma lay saar saam ne ma wa kayfa tara fulaanan ne ko waaw diw nag moom moom ban opinion nga am ci moom loo yaa la ban xalaat nga am ci moom ginnaaw bi mu waxee Juhayl moom mu ne lee neena na Seydina Abu Dar nee na ma ne qultu sayyidan min as-saadaat ma ne ah, diw mii nag nga ma mujjee laaj nag moom nag kilifa la ci biir kilifa yi ah kilifaa ngoog nag laaj nga ma kilifa sayyidun li ma gis ci moom mooy sayyidun sangala <laughs> mooy Ju'ayl moom c'est un lambda comme parmi tant d'autres waaw il fait partie des lambda waaw boroom bu buy woyof yi daal ci la bokk kanta diw moo kooku nag sang la kooku ci VIP bi la bokk xaala nee na Seydina Abu Dhar nee na radiyallahu anhu yenent mi alei saatu salaam ne ma nag fa Ju'aylun xayrun min mil'il ardi mithla hada ne ko Ju'ayl moo gën fuuf bu fees yi bu suuf feesoon dell comme ki nga ne moom sang bu suuf feesoon lu tol noonu men moom Ju'ayl kese moo leen gën ñoom ñépp allahu akbar allahu akbar allahu akbar nee na nag bi ma yonent ma ne saa saa waxee lool nag affaire bi jaaxal ma ndax <laughs> nee na ma ne ko man Seydina Abu Dhar qultu ma ne ko yaa rasuulallah mais fa fulaan hakada wa tasna'u bihi ma tasna <laughs> ne ko waa yonent ma ne saa saa kon yow diw mi ma wujjee laaj mooy yow ci sa bopp xam nga ne moom nii la mel këne mais Juhayl la ko gën Juhayl waxuma la moom kese moom kooku kese mais ko ku mel noonu moom moom moom bu suuf si feesoon dellaj bay rembat ak ñu toll ni kooku mel num Juhayl la leen gën mu ne yonent alayhi salaam mais yow nga xam loolu ba pare kon yow fulaan mel noon mooy diw diw mi nga wax noonu la mel kon ba pare yow ngay jëflanteeg moom nii ngay jëflanteeg moom mooy jëflante wu rafet waaw comme lañ gisoon jaraay bi weesu ci maxrama bi sayyidatu Aïsha di wax bon ci kaw ñi ne comme ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar que ñoom li gën a dëgër mooy Maxramatu ibn Nawfal la woon ñeneen ñi ne Uyaynatu ibn Hisn la woon comme ñoom imaam al-Qurtubi bële <laughs> ak <laughs> bon léegi ak ñoom imaam an-Nawawi wa rahmatullah alayhima léegi mooy ci kaw loolu mooy gis nga Yonent bi alayhi sa axul ashira ah aka doy waar suñu dëkkandoo bii ba muy waaj a ñëw ba pare ba muy door a yëglu ba pare bi mu ñëwee mu accueillir ko accueil bu baax waxtaan ak moom kii mu dem Sayyidatu Aisha jaaxle ne ko waaw mais yeneen transport yow kii bi muy nga wax li nga wax après nga nga nga jëflante moom mu ne ko yaa Aisha mu ne ko Sayyidatu Aisha danga maa xam ma nekk koo xam ne bonne manière xaw ma ci dara te tamit du ma def njekk damaa nekk koo xam ne ku mooy koo xam ne euh, bon euh, da li muy def dafa jomba def est-ce que man ci loolu la. noonu nga ma xamee faaxisha danga maa xamee faaxisha waaw inna sharra an-naasi man man yaxaafu naas ittiqaa fi eh, fi lisaani waaw koo xam ne nit ñi dañ koo ba wala man tarakahu naas ndax ragal li nga xam ne mooy làmmiñam yeneen time alay salaam nag Seydina Abu Dar même interrogation bu mel noonu la ne ko mais diw mel noonu ba pare ka koy defal lii lépp bu ñëwee ak ñi koy kiiwee yeneen sa yeneen time saa saam ne ko innahu ra'su qawmihi fa ata'allafuhum nag Abu Dhar boo gisee may def parce que moom kilifa la allah allah kilifa la malgré kilifa la innahu dëgg-dëgg waa ji ra'su mooy kilifa ay ñoñam <laughs> moo tax ñenn ñi ne non kii moom Uyayna la quoi fulaat mii moom Uyayna la <laughs> mooy suñu mel na Uyayna mi rek <laughs> ndax en tout cas bon am na indice yu bari yu wane ne moom la mais bon pour dogu ci nag loolu mooy wax ji ndax fulaan bi fulaan bi képp kenn tudd ko quoi léegi mu ne. imaam al-Hafiz ibn après mu ne wa isnaaduhu saxiix hein te sanadu càllale bi bu wér la voilà loolu la léegi euh, gis nga yeneen time alay salaam li mu mooy lii de wan ne kon mooy lii presque loolu moom ñépp a ko xam quoi mais sauf que nit ñi dañ koo xam ne kenn du ko jëfe mooy fi ñuy natteeg nit fi ñuy natteeg mbaax moo dul foofu <coughs> parce que diw mooy doomu diw nat nattuwaayu mbaax yi moo baaxul surtout ñun niñ koy natte gënu la paradoxal ab wolof non mais mooy nit koo xam ne xaw ma day nax boppam xaw ma man nan mooy daal wala société bee ko yóbbaale moo tax suñu sincérité jafe da gis gaa xamante ne nii mooy gis nga fa fa ñu nekk fa ñu dëkk wala fa ñu nekk moo xam bitim réew la wala biir réew ma mais dara manu leen a teree fekki jataayu diine dara du dara mais dara dañuy gis benn daayira boo xam ne xam nañ ne fii moom li xam-xam lañ fiy jàngale jamais du ñëw jamais mais du ñu juum ba seen tànk jaar mais bés bu ñu yégee ñu ne sëriñ diw mu nekk ci boroom tur yi hein hein zawil asmaa al mashhura bokk ci kilifa yu siiw yi buñ ne moom daayira bés sàngam de mooy ñëw walla waa daara ji moom la dañuy def conférence moom moo koy organiser moom moo koy animer nga gis gaa yi nga xamante ne nii mais mais seen yoon ma sujee ne mais ñu sol seeni grand bu defar wa pare ils font tout pour feeñ ci ci ci caméra bi wala nekk ci kanam ngir sëriñ bi foog ne moom di leen bu leen gisee jàpp ne ñoom kat ñu ngi ci liggéey bi nii lay demee tout le temps xam nga ne kooku sincèreul loolu nit waroon na ko a def gaa yi nag dañoo baax kenn du la wax dara dañ lay bàyyi rek waaw ndax de toute façon koo koy def. nga gis ko mu ñëw di nuyu sëriñ bi di kii di wane di wane di toog ci kanam fu nekk ngir wan gaa yi ay nekk fi ñii kay moom kay xale yay jàmbar lañ <coughs> loolu kan nga koy def kan bëgg am bon presse devant le sëriñ quoi mais devant Allah nag yow doo am sa borom bi mi la gis mi lay gis tout le temps nga nekk ci li nga nekk kon yow xam nga ne li nga def yàlla taxul ñëwoo fi ngir yàlla sa réputation ngay jéem a wane nga bëgg garder intact waaye fi ñuy takk ak mbaax du foofu déedéet ba ci sax ñi nga xam ne sax jàmbaar nañu léeg-léeg mooy bu ñuy liir bu ñuy dégg ñu leen di wax xam nga ñun moo tax loolu yal nañu yàlla sàmm di suñu sëriñ di wax <laughs> radiyallahu anhu mooy gis nga gaa yi même dañuy dégg ñuy wax ay ay yenn yenn yenn may yàlla yeeg yenn kii nit ñu baax ñi di nettali niñ meloon mais du ñu xam ne yàlla boole na leen ak koo xam ne wallahi bari na ñu ñuy lim ñoo xam ne moo leen féete kaw fuuf mais gaa yi moom manu mais mais dañ mais bokkul sax ci ki ñuy xalaat waaw ko faale parce que bokkul amul sant wi waaw amul sant wi premièrement amul sant wi amul sant wi ñun xam nga ne mbiru sant la amul sant wi parce que amul sant wi te tamit <laughs> comme que gaa liñ bañ lay def te mooy xam-xam te yàlla tax mbumbaay mi newu ci yu xumb yeeg ak raayalante gannaaw yi newu fi mais du mën a bari la ay nit mais mbir yi bari la nit taxul waaw mooy bariwaane koy gis ñooy gis gaa yi jàpp ne war rubba lan la sëñ bi waxoon <laughs> ci masaalik wa rubba shaxsin qad qad ala inda al-uyun ka annahu qutbu raxaaf haythu yabin wasiituhu ntashara fil buldaani wa huwa kal qirdi ladar rahmaani. sëñ bi loolu wax ci masaalik waaw wa rubba shaxsin qad ala inda al uyuun mais bariwaane nit koo xam ne waajoo xam ne qad ala inda al uyuun mais gis nga ci nit ñi sunu nit ñi parce que nit ñi moom. selon nit ñi mais waa ji waay la joo xamante ne nii ku kawe la mais gars yi gis nga buñ doon wax sëriñ fii wala ñuy wax nitu yàlla moom xel yépp ci moom la ñuy njëkk a dem demee ba war a tudd kenn moom la ñuy tudd waaw. mu ne wa rubba shakhsin qad ala 'inda al-'uyun boo ko gisee nag ka annahu qutbu ar-raha haythu mu ne boo gisee nag foog ne moom mooy mooy mooy mooy centre mooy mooy danga daan mooy axe central bi bi nga xam ne mbir yi moom mooy faire tourner les choses waaw wasituhun tashara fil buldaani mais gis nga son son son renom mais siiw na ci dëkk yi mais day tasaar loolu du ngeen ko gis moo tax gis nga duñu yàgg gaa yooyu mais day am ay jamono yoo xam ne dañ naan yoo mais diw nag diw temps yi ñoom ñoo fi ne yu temps yi ñoo fi ne mais mbooloo mi leen di dar fu ñu jëm gaa yi yëg ne ñu ngi jëm ñu ngi dem ñay liggéey jaral na leen poser ay congé wala daw wax lu amul ngir bañ a liggéeyi keroog ngir fekke ndajeem ngir man faa fanaan mais fu fu ñu dem saal bu ñu leen luyeel du mat day fees dal waaw bu ñuy romb léeg-léeg dinañ àgg foo xamante ne nii sax dañ leen di escorter léegi ci ci ci ci ci bu dee ci réew suñu réew yële France moom xalaatoo ñu la escorte ku la fi escorte xanaa say taalibe formé yooyu rek te bu ñu juumee ndànk sax am ku leen ku ku dugg seen diggante ci automobiliste yi <laughs> waaw léegi mooy wasiyatuhu intashara fil buldaani mii gis nga aw turam siiw na ci ci gox yi buñ nee la sëriñ diw gaa yépp ne du moroomu kenn laaxi moo fi ëpp xam-xam waaw moo fi ëpp xam-xam du moroomu gaa yi ñu koy invité ci plateau télé yi mu nekk ku siiw koo xam ne mais vraiment li gaa yi naan moo ilaa la cote loolu ngeen di wax mu ne wasiituhu intashara fil buldaani ah mu ne waajooju nag gis nga lool mooy ci nit ñi gis nga ba léegi ci nit ñi lay wax yépp yu fi nit ñi la te mooy yu fi lamdaa yi sax mooy ñu xamul ci nit ñi waaw ñi nga xam ne ma riirandoo waleen di yóbbaale mu ne wa te gis nga waajooju dëgg dëgg kal xir bi la da raxmaan yi mu ngi mel ni golo ca borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande mooy xam nga golo moom fa yàlla baax na waaw parce que buur yàlla noonu la ko bëggee def ko golo mais yow doomu aadama mi nga xam ne yow moo la teral wala xat karram naa ba nuy aadama nga mën a suufeel sa bopp ci jaay jaay loo xam ne di wane loo xam ne gëmoo ci dara nit ñi képp pour am nit di wane loo xamante ne nii wallahi alladhi la ilaha illa huwa boo newoon sa néeg doo ko defe noonu yow kese doo ko defe noonu waaw utum xam-xam bi yépp ndeketetu pour rien xam-xamu dose la waaw sëriñ tugeeg woote wilaaye woote ay maqaama yoo xamante ne nii dalee na sàcc rek ci ay téere yum dégg ak ay kaset yum dégloo ki ay ay ay di woote woo loolu te loolu nag léeg-léeg booy tàmbali mbir yi dalay jay sanastadrijuhum la borom bi wax min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sama boroom nee na gis nga gaayooyu dama leen di jay bàyyi leen te buñ ci tollee nag day mel ni lu ñu naan mu am gaa yi gën a dof waaw gaa yi gën a dof mais presque lu mu laal lu mu soxla am ko gaa yi jàpp ne looloo tax mu dëgg muy dëgg pour yàlla ne wa um lii lahum dama leen fiy ndànk tuuti rek ba bés bi ma koy jàpp na ko ci poos inna kaydi matin way bu ma ko jàppee bés boobu sama pexe <laughs> way lu dëgër a ngoog gis nga ni ñuy natte yonent bi aleyhi salaatu salaam na gis nga fulaan yaa Abaa gis nga fulaan moo mu ngay wax Ju'ayl la Ju'aylun la Ju'aylun xayrun min mil'il ard min mil'il ardi mithla hada joxe la ko gën fop <laughs> bu suuf si feesoon ni toll ni waa ji may jox waa ji nga xam ne moom lay jox noonu ak moom nga yaakaar ne moom foofu la toll parce que nit ñi foofu lañ ko teg moo tax nattuwaay du foofu de nit nag boo xamee loolu dangaa war a noppale ko surtout taalibe mooy yow dangaa war a nekk koo xam ne fexeel du lu yomb nag du lu yomb ah di def te yàlla képp tax waaw bul fexe mukk ba nit ñi tax ngay def walla ngay bax ndax boobu yaa ngi ci alkade waaw te nit ñi ñoom seen opinion day changer de gis ngay façon yi ma lay wax nii de toute façon ni ma ko xamee ngeen ko xamee koo ngeen ci gis mu kii daanaka mbir mi du mat cinq ans wala yu mel noonu mu wadd keneen ñëwaat jëlaat téere bi jëlaat jëlaat caay ji caay barke ji waaw da ngay sax ba mujj gi yow da dem ba fàtte waa la loolu la kon suñu boroom nattuwaayam wax nañu ko ah inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa ki gën a tedd ci yéen fa yàlla atqaakum mooy ki leen gën a ragal yàlla te Ju'ayl atqa min hada wa mithla Ju'ayl la gën a ragal yàlla fopp ibnu Suraqa radiyallahu anhu ko waa ji ak ñi mel ni moom moom Seydina Ju'ayl ibnu Suraqa ah, xadis du mel nii imaam al-Bukhari soloo na ko waaye foofu mu jaar ci Seydina Abu mais tuddul foofu turu nii Ju'ayl nii keneen mais riwaaye bii day wan ne kon li nekk ci sax yow imaamul Bukhari yi nga xam ne ñoom foofu mubham la kenn tudd leen mooy fulaan rek la wax lan nga xalaat yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko Abu Seydina Abu lan nga xalaat ci fulaan mu ah, fulaan de moom. machin la rek parmi les machins mooy benn waay la rek parmi ñu mel ni moom quoi loo xalaat ci diw mu ne ah sang woog nag ci sang yi boobu waxul turi mais xadis bu wér bii nga xam ne qad xakaa bi saxiix bi isnaadihi mooy loolu que ne dafa wér loolu day wane ne kon ñi ña nga xam ne lañ tuddul fële mooy Juhayl la woon keneen ki nag la li ñu wuti naan Uyayna la wala al-Aqra' la wala ñooñu ah, moom mii nag am na ñu ne fekke woon na eh, li nga xam ne mooy ghazwatu Bani Qurayza ghazwatu Bani Qurayza <laughs> kañ lañ ko gisoon Qurayzatun thumma Lihyaanun Hudaybiyatun <laughs> waaw Qurayza ghazwatu Qurayza am na ñu ne ko fekk woon na am na ñu ne fekk woon na ko te lool imaam Ibn Manda moo ko solo këni sax foofu gaañoon nañ ko ci bët bëtam benn bëtam fa lañ ko gaañe woon bu baax foom Seydina Suraaqa ah, Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu